am nañ ko loolu mooy war loolu lépp day ware ne <laughs> borom bi du daa am bërëb boo xam ne fa ngay ci xam nga mu ngi doon wax naan eh, malaaka yi nga xam ne ñoo nekk fa sa borom waaw waaw innal moom ñoom inda rabbihim moom du ñu rëy rëylu ci di di eh, hein sàbbaal sa borom waaw te dañ koy sujjóotal di ko toroxlu kese waaw ca xee ca fin suuratu ali eh, non suuratul waaw loolu tekkiwul ne ñoom fa yàlla yàlla daa amul bërëb boo xam ne fa ne yonent way na man abitu inda damay fanaan fa sama te xam ne fii lay tëdd ci lal bii lay tëdd fii lay nekk fii bu bu bu bu bu julli jotee ba ci Seyna Bilal kii tey ñëw voilà mu yëg ko yëglu yëglu <laughs> kon <laughs> loolu léegi kon ñoom kii ne keneen ki ne man moom damay damay damay wooroon ah. waaw du ma dog waaw li ngeen ñu ne loolu la doon def léegi yonent bi saa lañ ne ko mu ne man meluma ni kenn ku mel ni ku nekk ci yéena ah. ndax damay fanaan sama borom mu may ndàndal di ma leel waaw moo tax benn bi sax da leen <laughs> da leen dafa dem ak ñoom eh, ñu kii mu sard ñu def affaire bi ba mu taree ci gaay gaay la xam ne mënuñ koo continuer ma ne leen melu ma ni yéen yéen yéen bu ku woor na nga mooy bu heure euh, kii dog jotee na nga dog am ñu ne kooku kii loolu lay wax sart ñeneen ñu ne non mooy damay woor bépp jour yëpp laay woor ba mu des jour yi nga xam ne dafa xaraama woor muy jouru feet te jouru feet julli ñu ñaar la lu ñett di ñeent mooy tabaski ak korite voilà kon nag mu ngi noonu kon kooku ne moom ah moom damay woor ba faw du ma dog mooy damay continuer rek wa qaala al ñetteel bi ne wa ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaj man moom damay damay damay damay sori jigéen ñi mooy doo sama soxna yi fala atazawwaju abada dootuma dootuma sëyati ba faw jeex na <laughs> ah wene tabi'i buñ ko ñëwoon doon wax sayyidatu Aisha waaw radiyallahu anha eh, ne woon moom daal daa bëgg dem jaamu ji yàlla ñëw daal di ñëw Medina ah muy Sa'id ibn Hisham muy Sahih imam Muslim rahimahullah jaay ay moom daal jaay na këram waaw da koo bëggoon da bëggoon jaay këram def ko ci yoonu yàlla dem di xare ak ci romain yi quoi fa xare yi am ba ni muy génn àddina daldi fase soxnaam dem léegi mu ñëw Medina nag di laajte am ñum dajeel ci sahaaba yi radiyallahu ñu tere ko loolu quoi ne ko yée eh, eh, déedéet loolu bu ko def ñu ne ko am na ay nit yoo xam ne dañoo ñëwoon bëggoon a def lool ci eh, jamono yonent bi sallallahu alayhi mu tere leen ko léegi bañ ko ko waxee nag mu daal di dem ah comme que soxnaam sa benn yoon la ko fase woon mu dem jëliwaat ko ñu ne ko déet demal jëli sa soxna te loolu déedéet bul def loolu kon nag mu ngi noonu kon kii mais keneen ki ne man moom nu may def man damay bàyyi jigéen ñi dootu mooy ñi ma ci am damay benn di fase te dootuma takk kenn dootu dootuma sëyeeg kenn noonu laal laay def mooy li prêtre yi di def ah rahbaniya prêtrisme googu léegi nag kon ñetti lii lañ wax kenn ki nee na day julli ba faw guddi gi moom lay day naafila rek kenn day woor ki nee na moom léegi moom sëy ci boppam la du defati loolu lépp ngir nee na jaamu yàlla léegi nag fa jaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonent bi alayhi salaam ñëw après ñoom biñ demee am na ci riwaay yoo xam ne dana fa balagha zalika nabiyya léegi nag yonent bi sa salaam daal di xabaar bi daal di koy dikkal mu jote ko ne am na ñu ñu fi ñëw doon laaj ba wax lii léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam li ñëwee fa qaala mu ne leen mu woolu leen laaj leen ne leen fa mu ne leen antumul ladina qultum kaza wa kaza ne leen ndax yéen yéen a wax lii wëkk lii ah ama maa ngi wàtti yàlla tabaraka wa taala mooy mooy ngir yëgal leen kene maa ngi wàtti yàlla inni la axshaakum lillah maa leen gën a ragal yàlla wa atqaakum law ta maa leen ko gën a maa leen gën a eh, mooy ragal ak tiit ndax xam dayoog borom bi xam kan mooy borom bi dëgg-dëgg ak lim xam ci moom wa atqaakum te maa leen ko gën a ragal maa leen gën a tëgg da eh, làmboo ay digalam gin leen a ay tereem lakin nii waaye man asumu damay woor wa uftiru di dog damay woor ay fan li bàyyi ay fan yoo xam ne du ma ko woor loolu la tekkiwul damay woor nii après dogaat déedéet wa usalli waaye may julli wa arqudu tey nelaw mooy guddi gi dina ma ciy julli waaye dama ciy nelaw wa atazawwaju nisaa te damay séet soxna yi damay am ay soxna sa raghiba an sunnati képp nag koo xam ne sama sunna mooy sama doxalin sama tëralin lii di sama dundin yu ma borom bi teg neexu la falay samin nii kooku moom bokkul ci man mu ne xadis bi muttafaqun alayhi mu ne xadis bi muttafaqun alayhi mooy al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim ibn al hajjaj abul husayn rahmatullahi alayhima daal dinañ koy solo est-ce que ñoom rek ko solo déedéet solo na ko seen sëriñ ji al imaamu ahmad al imaamu ahmad ibn muhammad eh al imaamu ahmad daanaka doo fi xadis bu mu solowul maanaam musnadul imaamu Ahmad masha Allah waaw <laughs> ah, masha Allah waaw ak al imaamu an-Nasaa'i Ahmad moom it Ahmad la tudd hmm, al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al imaamu an-Nasaa'i al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahmaan an-Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñoo ko solo kon hadith bi lii lay wax lan lay léegi ban lëkkaale am ak suñu buntu bi mooy ñii dañoo dodoona tegu ci jaamu yàlla yi loo xam ne de toute façon mënuñu koo continuer woo te loolu nañ ko gis ci hadiis Mawlaana ibn Amr bi ñu lay wax Abdallah ibn Amr bi ko naan ko defal lii defal lii mu naan ko sa à chaque fois mu naan ko mën naa lépp lool mais ba mu demee ba nekk mag finalement lan la aka neexoon ma jàppoon ca la ma yonent bari saa saa njëkkoon a wax mais c'est trop mu ne waaw moo tax da cee sax malgré ne nekk na mag affaire bi metti ci moom mu dem ba loof mu ne aka neexoon ma jàppoon dama yonent ma saa saa njëkkoona parce que moo la a xam sa bopp xam na ne lii te borom bi bind jaam yi mais bindu leen ngir ñuy nekk ay prêtre la jamais non non lool moom amul waaw léegi nag kantaay yi ñu leen di tuumaal ndax dëgg la man moom wax yi ñii moom duma ci bàyyi xel quoi waaw man moom yooyu seen affaire la waaw duma leen dëggal duma leen gëm waaw mais mooy borom bi ci boppam moo bindewul nit noonu moo tax yonent bari saa nii dañoo bëggoon a tegoo ci jaamu yàlla yi loo xam ne ba pare jàpp ne loolu jaamu yàlla la waaw dëgg la woor di ñàkk a lekk aka naan aka am plaisir ci wàllu sëy bàyyi ko ngir yàlla lool lool mooy koor bi mais à condition mu remplir li nga xamante ne noonu la ko borom bi bëgg mais bëgg woo def to sarmadan loo xam ne day wëy éternellement mukk moo tax yonent lay saab saab ne woon maa saama man saama da ki woor lépp dundam yëpp kooku moom woor ki jàpp ne day woor juur yëpp yonent lay saab saab nee na yow moom wooroo <laughs> kooku moom lañ mën a wax <laughs> kooku ki tanewul ki grève de la faim <laughs> waaw waaw kon mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen indi ci la wasatiya ak iqtisaadu fil ibaada mooy di jublu ci jaamu yàlla yi loo xam ne di nga ko man te mu dëppook li yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal mais du ci dañ ciy xamee tamit que jaamu yàlla du ci xel nga koy teg xatta yi nga xam ne sax sax na ci l'islam bi nii du neew dama ciy demee sama xel rek man après non defal loo attan waaw iklafu moo tax ci beneen riwaaye bëri hadis euh, ñi gisoon bi weer iklafu min al a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu gar dajju leen ngeen yokkatu ngeen kon mooy di euh, def ci jaamu yàlla yiloo attel parce que woor at mi yëpp manoo ko def waaye guddi gi yow borom bi ni la bindee nga ne yow doo nelaw bëccëg gi ne lu façon nelawoo yaa ngi ci yeneen façon jaamu yàlla nee nga guddi yoon nga ne leen ngay julli loolu daa mën a ne man da ne ah mooy iklafu eh, eh, eh, jël leen ci jaamu yàlla yi alaykum bi ma tutiqun maa ngi leen di dénk loo xam ne di ngeen ko mën a def waay waaw waaye waaye it dañ ciy gis kon gis nañ euh, lii lëkkaale ak bunt bi mooy kon jaamu yàlla yi moo tax yeneen ma ne saa saa après wax na leen moom li muy def te loolu muy def mooy li gën waaw lan la leen wax dana leen man de damay julli di nelaw nii dana leen maa leen gën a ragal yàlla maa leen ko gën a ragal maa leen gën a dëppoo ak ay digalam ak gën leen a sori ay tereem waaye malgré loolu asuumu wa uftir damay woor di dog moo tax yeneen tubaab yi masula woor benn weer ba mu jeex takk en dehors de Ramadan moo tax même yenn riwaaye Sayyidatu Aisha yi nga xam ne day niru ne daa woor Sha'ban lépp waxul lépp la jubluwu ci lool mooy dafa woor lu bari ci Sha'ban masula woor benn weer du début à la fin sauf Ramadan moo tax Seydina Anas radiyallahu anhu ne Yonent bi sallallahu ñun de saa buñ gis mu woor gis ko mu woor saa buñ a gis du woor gis ne du woor. loolu mooy lan mooy daal yemal daa diggu doomu woon du tout temps lay woor tout le temps tout temps noonu déedéet waaw te léeg-léeg sax ñëw laaj ci kër gi dem ñëw dara am na fi ñu ne déedéet dara lu ñuy mos amu fi mu ne kon woor na waaw kon woor na <laughs> voilà ñoo suuta na suñu fu ñun borom frigo yu fees yi dàq kaas nag dañuy font koo fi gis frigo am na lu mu fa mën a mos mais tey la contestation yi dina bari yeneen laa sax day dem ci bëccëg gi dem dem dem ba ñëw laajte xanaa dañuy yooyu di jaay kuural baataka kii ñëw waaye mais mais dugg nuyoo laaj dara am na feeb ñu ne ko dara newu fi mu ne kon woor na xoolal simplicité woor na <laughs> yow bay moom doo ko def <laughs> yow moom àggagoo ci daraja yooyu quoi yow moom <laughs> léegi kon mooy yoolu dafa am solo waaw du tout le la doon woor saa su ne waaye da doon woor tuuti doon na woor mais doon na dog moo tax mu ne damay woor mu mu wax leen li nga xam ne noonu moom lay def te loolu mooy liggéey damay woor di dog loolu du wasatu loolu mooy diggu doomu ci wàllu woor wa usalli te damay julli wa arqudu damay damay nelaw guddi dinaa julli ci guddi bi mais nag dinaa nelaw waaw xanaa borom bi waxu ko yaa ayyuhal muzammil qum al-layla illaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid alayhi wa rattilil qur'aana tartiila voilà yow mi sàngu jógal qumil layla illaa qaliila jógal taxawal guddi gi lu dul nisfahu xaaj ba aw yunqus minhu wala nga wàññi ci xaaj bi qalilan lu néew wala aw zid alay wala nga yokku ci tuuti warattilil qur'aana waaye deel jàng alqur'aan di ko tartiil li respecté taxawaay yi ak ni ñu koy jànge jàngin ni waaw ak inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu min thuluthay al wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifa wa taa'ifatun mina allaziina ma'aka wallaahu yuqaddiru al-layla wan-nahaara 'alima an lan tuhsuuhu fataaba 'alaykum faqra'uu maa tayassara mina al-qur'aan loolu borom bi ne alima borom bi xam na ne manu ngeen a peeg li ma moo tax mu wàññil leen fataaba 'alaykum mu wàññil leen kon nag faqra'uu maa tayassara mina al-qur'aan jàng leen li yemb ci al-qur'aan li jàppandi rek guddi gi yëpp ngeen di raaxale déedéet ndax borom bi ci boppam jox nañu nañu lii la kon nag mu ne kon nag ma man damay damay julli mais damay nelaw waaw wana a way sala day nelaw ba xaram day naa bu yow bu dee ñu nga ah, yow boo xamee ne doon doon xaram la léegi ko la ko sax nga ne yii moom kay xaram dëgg laa def la ilaha illallah man may xarañ man kay dégg naa Mawlaana Ibn Abbaas nee na man damaa daa ñëw fanaan ci kër kër tàntaam fekk yonent saa salaam foofu la aye woon mais yonent saa salaam neewul eh euh, tëral leen ko fee demal tëdd ci kii ci lal bi ñu tëdd lañ ñoom ñëpp ñoom ñett mu tëdd seen diggante yonent saa salaam a ngi tëdd fii moom mu tëdd ci diggante Sayyidatu Maymuna tëdd nii noonu lañ ngalal Seydina Mawlana Ibn Abbas nee na man moom li ma taxoon ci damaa bëggoon a xam rek yeneen saa salaam nan lay def ci nan lay jaamoo yàlla ci guddi gi nee na ma dégg muy nelaw ba xaran di xaran mais après mu jóg faxas nelaw yi jàng saaratu suur feew suuratu Ali Imran yi waaw après daal di wax waylun liman qara'ahunna wa lam yasta'id bihinna ay way toskare ñeel na ki jàng laaya yii alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi alsamawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batilan subhanaka faqina adaba annar rabbana innaka man tudxili nnaara faqad azzaytahu wa ma lilzalimina min ansar rabbana innana sami'na qur'an inna sami'na munaadiyan yunaadi lil iimaani an bi rabbikum fa aamanna mu ne toskare ñeel na ko jàng yi te waaru ci après mu jóg dugg ci wanag bi jàppare waa jàpp ñëw di naata bi nee ma dem def ni moom taxawe ne mu daal di may wërale indi ma ci wetam ñuy julli voilà kon mooy day nelaw di julli day nelaw di julli di yeewu di julli waaw moo tax mu ne man damay nelaw asu wa lii damay nelaw wa arqud moo tax affaire yi nekkul di jaay malaaka fii di jaay ne walla yow daanaka li nit ñi xam naturellement di ko def ñu lay tagge ne doo ko def loolu du tagge fen waaye du sa du lekk non loolu moom du tagge quoi non loolu moom après nag man gars yi moo tax des doo comprendre quoi yoo xam ne jarul woon sax souligner ñoom ñu koy souligner foog ne fii man xabala benn jaloore bu rëy la alors que ça ce <laughs> ah, Android la peut moom dañuy lekk quoi leen ku kulu mina tayibat lekk leen ci ku lekkul garaawul loolu moom jarul sax souligner loolu moom du manqabaay dara kenn du ci xamee ne diw àgg na fa yàlla parce que du lekk waaw ay benn dànq lay lekk par bés mais loolu lépp jarul na après mais ñun moom ñu <laughs> ci yii yonent bi alayhi salaatu wa qul man harrama zinata allahi allati akhrajat li kan Ah, kan mooy xaraamal taar taaru yàlla yi mu def ci kaw suuf ak yu tee yi nga xamante ne nii moom la wàcc comme wërs ah, kon yeneen tewel saa saa ne leen man damay julli mais damay nelaw de waata sax wajul ni saata damay denc ci soxna yi te damay sëy soxna yi waaw moo tax hein ah, loolu la lii de mooy sunnaam xoolal yonent bi saa saa nii mu tuddee ni mooy sunnaam ñaata mbir la tudd ah waaye yow léegi waxal ñaata mbir ah déedéet koy répété rek ma ne damay woor wa uftiru may dog asuumu damay woor benn wa uftiru may dog ñaar wa usalli may julli wa arqudu may nelaw wa atazawwaju nisaa may denc soxna yi loolu ñaata la juróomi mbir lan moo ci jaamu yàlla dëgg dëgg boo xam ne max dala mooy loo xam ne du acte cultuel du loo xam ne foo def même ñi gëmul yàlla dañ koy def ci yim tudd nii génn ci léegi nga ne ma ah nañ jëlaat asuuma damay woor waaw woor moom loolu jaamu yàlla lool moom gaa yi ku gëmul yàlla dara moom du ko def waa grève de la faim kooku grève de la faim non kon woor mooy waaw loolu jaamu yàlla la wa uftiru damay dog dog jaamu yàlla la dog mooy lekk na ah. dog moom ñépp ñépp même ki xaw a def un jeune kii xaw a gëj lekk day lekkat waaw dëgg la jullit bi bu koy def bi ci jaamu yàlla loolu bu wooree lool jaamu day nekk jaamu yàlla ci moom mais en général ak lekk la lekk moom du jaamu yàlla noon kese kon benn nga citeegul kon nga cité benn boo xamante ne ni uffiru ak lekk la mooy luy dog mooy loo xam ne day xar xiif ga xiifoon ñàkk lekk la koy xar mooy lekk ngay lekk moo tax yo suñu borom ne faatiri samaawaat mooy moo bënn asamaan yi il faut moom ak dagg-dagg xar-xar loolu mooy faatir hein wa usalli damay julli ñetteel yow loo am salli waaw ah, julli moom loolu jaamu yàlla dëgg kese la ñu ne waaw kon am nga asuumu ak usalli ñaar beneen bi am nga uftiru beneen côté bi wa arqudu damay nelaw nelaw est jaamu yàlla la waaw ah, nelaw moom ñépp a koy def waaw kon am nga deux fii am nga deux fii léegi ban la ci teg wa atazawwaju nisaa may denc soxna yi léegi denc soxna yi loolu est ce que loolu jaamu yàlla la bu ma nee jaamu yàlla la mooy est ce que ku dul julli da koy def ku ëpp julli di ko def waaw ko moom mais kon ñaata nga am fi am na ñett yoo xamante ne lekk nelaw ak sëy kantaa jaamu yàlla yi ñaar kese la ci tudd woor ak julli mais mu ne kon yi mu tudd ci loo xamante ne du jaamu yàlla mahda loo xam ne exclusivement jaamu yàlla la comme jullit woor li mu tudd lu dul loolu bu ëpp ndax ñoom ñekk la tudd ci leneen li ñu jàpp acte cultuel aada bu yàlla moo ñaale doomu aadam yi lañuy lekk di nelaw di sëy yooyu mu tudd ci ñett jaamu yàlla yi mu tudd ci ñaar nga ne léegi yow foo bëgg a ñëw ci loolu ma ne la waa léegi loolu lépp nag la boole ne loolu mooy sunnaam waaw xam nga loolu lu muy tekki mooy kon képp koo xamante ne nii yooyu ñaan ay aada boo ko defee yàlla loolu noonu te royeto yonent ni nga ko doon defe loolu mooy hadyu rasulillah yaa ngi ci jaamu yàlla loolu moo tax léeg-léeg boo gisee ñenn ñi naan la xam nga moo taxoon keroog euh, ba al imaam al xaafis ibn Hajar rahimahullah ne bi sayyidatu Aisha radiyallahu anha idaa daxala al ashr bu fukk yi duggee ci euh, Ramadan mooy fin yi mooy yu mujj yi fukki fan yu mujj yi ci weeru koor ko yeneen ci alayhi salaam ahya laylatahu day dundal al guddi wa ayqada ahla mu daal yee ay ñoñam ngir ñu bokk ak ñoom jaamu yàlla yooyu wa wa shadda al mizar mu yokk redouble d'effort ci lu lu ëpp lam doon def avant ba pare mu takk al mizar mooy làmbaayu suufam ñenn ñi ne loolu ngir gën a dëgërlu ñenn ñi ne loolu kinaaya la woon day ñuy wane ne day sori soxna du sëy ñoom ma ne loolu moom mën naa bañ a loolu voilà parce que yooyu yépp rawatina yonent bi nga xam ne mooy modèle keneen ku dul ci loolu day nekk loolu lépp yàlla lay nekk loolu moo moo la yonent bi saa saam te yow sa mbir saa su moo gën li jiitu te yonent saa saam sikk newoon ne bi muy génn àddina ci li gën la génn àddina est-ce bi muy génn àddina da doon julli non non julliwu na ah. sujootul génn àddina rukoowul génn àddina non non nee na sayyidatu Aisha radiyallahu maata bayna saxari wa naxari yonente bale saa saa mu ngi génn àddina diggante sama put ak sama dënn noonu la génne àddina te suñu borom nee na ko sa mujjanteelu mbir moo gën li jiitu kon nga gis ne loolu nga xam ne ci biti nii nit ki ku xamul ku àggul yéen li jàpp na non lii de moom moom kii rek la ba ñenn ñi sax jàpp nañ ne génn àddina di si jot moo gën junne àddina li yonente bale saa saa génn àddina walla iyaazu billaah mooy ci côté paaka que ni dañuy kii noonu mais jàpp nañ ne mooy ci seen mentalité noonu dañuy jàpp ne rek lële moo war a saasu saasun alors que bukk yonent bi saa saab li mu li mu ay mburam borom bi da koo tànnal li gën saasun te nee ko ci lu kenn manu la nattal say mbiru yu mujj moo gën yu njëkk yi boo taxoon ma la loolu moom moom moom moom mën naa bañ loolu sax parce que loolu lépp ak jaamu yàlla la waaw loolu lépp ak jaamu yàlla la kon fii bu tudd fa ay ñetti actes yoo xam ne culturel la yoo xam ne moom la tudd boole koog ñaar bi woor ak julli ni lii lépp nag mooy sama dundin mooy sama mooy sama sunna mooy sama yoon pas sunna bi ñu naan farataa ngee lii woy non mooy dundinam moom lañ naan ak diinu dundin doxalin tëralin mode waaw léegi nag ku sama mode man li may dundee yeneen trois cent sama mode mooy lii. yow bu dee na yow lépp lu jëm ci mariage neexu la waaw lu jëm ci wàllu ay kii te du du dañ koo kii rek parce mais dalaa neexul du tout parce que nee nga walla fa leneen war na koo gën quoi ni nga jege yàlla naan ay lekk yenn yay yay nekk fi di lekk yooyu noo yow de toute façon sori nga li yonent saa salaam ne woon xaw ma koy roy mais royoon waaw kon nag lii lépp nga gis gis nga diggu doomu bi dina julli dinaa woor mais damay dog dinaa julli mais damay nelaw damay denc soxna yi comme ni nga ñépp di defee waaw mais sauf que moom la mu see ut mooy jaamu yàlla ngoo gële nit ki il mu am ci yooyu mu mu mu ci mu bàyyi xel lool te loolu lépp la tudd sunna ne nag képp koo xam ne lii neexu la bu bokkoo ci nag mooy bokkoo ci sama dundin moom wi ma teg yow sori ko tekkiwul ne waa ji bon ku jàpp ne pas pas ne am na leneen lu gën lu lay saa nekkoon te du ku réer ku xamul kooku moom yéeféer la donc kooku moom day nekk yéeféer mais nit man naa comme jullit bu kiiwul jàpp na ne man na comme kii niñ jàppoon amaana lee de am na lu ko gën yonent lay saa tamit am na beneen luñ ci jànge day leeral que ni ñoom liñ foogoon ne comme que yonent ma saa ñu ne liñ neen lay lii lay jaamoo yàlla ñu ne moom de loolu moom moom dañ ko jéggal ay bàkkaaram yi jiitoo gi mujj mu xamal leen ne mbir mi nag du noonu waaw mooy xalaatin boobu de nekkul ne yow da ngay kawe fenn boo kawee léegi yow da ngay mën a permettre sa bopp yenn yi ñi àggul nag ñoom ñooy sonn déedéet ñi gën àgg ñoo gën a sonn moo tax yeneen traité saasaam gis nañ ko fi ci bunt bi nga xam ne moom la al imaamu Nawawi rahimahullah def fi ngay bari ay jëf yu yiw bi ngay jegee sa sa sa sa sa sa sa sa dund gu eh, sa dund di gaaw a jeex si sa dund yi jeex du gis ne yonent bi saa saa nan la doon jaamoo yàlla hein ba tànkam yi saa ay di néeweeg yooyu Sayyidatu Aisha ñooñu ak ak Sayyidina eh, al-Mughira radiyallahu nee na ne ko mais yonent bi saa saa mais looy looy tegoo lii jaamu yàlla yu metti te yow jéggal nañ la li jiitoon ak li mujj sa bàkkaar moo ne ndax du ma nekk jaam boo xam ne abdan shakura est-ce bëgguma rek nekk koo xamante ne di nekk koo xamante ne nii rek hmm? jaam buy jaamu yàlla kese bu buy sant yàlla bari ay jaamu yàlla ci say mujjub jullu <laughs> kon ku yaakaar ne ku gën a kawe yow moom yenn yi yenn écarts yi da ngay tax doo doo jaamu yàlla wala doo sonn loolu idée boo xam ne doxul moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeral leen ni maa leen gën a ragal yàlla te maa leen gën a ak ay digalam ak ay tereem waaye gis bokk na ci li ñuy jànge ci xadiis bi kenn aayul ay nit di laaj jaamu yàlla nit ngir man koo roy voilà moo tax ñii dañoo ñëwoon di laaj ngir mën a roy li yonent ma rey saa saam doon def loolu moo taxoon ñu ñëw laajte voilà dañ ci comme li ñu waxoon sànq tamit dañ ciy xame ne mbir yi du benn fuggu rek amuk xamaas rek walla man daal am na bëgg naa def nii rek di ko teg ci sam xel ah déedéet mbir mi fekk mu tegu ci li yonent bale saa sam mooy da ngay dévier noonu la def chrétiens yi xam nga ne gars yi bëgg nañoo jaamu yàlla mais comme nga xamuñu mais mu dribble leen sànq leen ñoom ñëpp waaw moo tax bëgg kese du doy il faut mu ànd ak xam-xam bi nga xam ne mooy mooy moo lay niital fi nga jëm sinon sa bëgg-bëgg fas wuy màmm la as mool la buy màmm bu amul laxaab yu koy yu koy yu bu naree màmm dugg ci kàmb nga man koo bis xëcc ko gauche wala droite loolu mooy mooy xam-xam bi dalay alak ah boo waree ci kawam dalay alak laa maxaala loolu moom du ñàkk kon nag mu ngi noonu ah kon nag xam-xam dafa euh, moo mooy mooy mooy daal li nga xam ne mooy leeral affaire sinon euh, sinon cànkute da lay da yomb te waxoon nañ ko sànq diine it kenn du ko xamee ci wàllu xel jàpp naa ne walla lii daal euh, bay tegoo loo xamante ne yow doo ko attan mënoo ci sax lool yi dañ ciy jàng ko ne ah kon nag nit ñi lépp looy def na nga def loo xamante ne nii. loo man la moo tax dinañ ko gis ah yonent ma lay saa saa am ne eh, eh, Mawlana ibn Amr Abdallah ne ko yaa Abdallah laa takun misla fulan ne ko yow Abdallah bul mel ni diw de kaana yasuumu min kaana yaqumu min al-layli thumma taraka moom di doon julli guddi après mu bàyyi ko yàlla ne ko bul mel ni kooku de voilà mooy pas di julli lépp mooy doon na am lu muy julli ci guddi gi. di nelaw waaye daa far bàyyi lépp kooku moom wallaahu alam mais kooku soo moyul da cee jël lu bari <laughs> waaw mais bu ci jëloon lu ci doy mooy bul def ni moom boo weddi def jëlal li mbir yi loo xam ne yow dañ ci mën a sax waaw mu nekk juste équilibre kon insha allahu taala kon gis nañ lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi insha allahu taala kon ñi yem ni majalaay bii di ñëw njël xadis numéro cent quarante quatre ah muy téeméer ak ñeent fukk ak ñeent di xadisu Mawlana ibnu Mas'ud ibnu Ummi Abd radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bihi wa ja'ala aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala